keneen wala leneen wala feneen bu dee keneen la muy nit bu dee leneen la muy mbir bu dee feneen la muy bërëb benn baax benn jàll yàlla bu ko bokkaale kenn yàlla bu ko bokkaale leen yàlla bu ko bokkaale kenn yàlla ñu sax rek di ko dund ci qul huwallahu ak allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad benn jàll nga dem ba ñu lay wooyee beneen daraja déedéet du daraja sax baraka la te daraja day yéeg waaye daraja moom ci suuf la jëm waaw. ndeysaan moo tax scientifiquement sax looy gën a yéeg muy gën a tedd waaye looy gën a wàcc muy gën a tàng moo tax aljanna di ay darajaat safara di ay darajaat déggoon naa dégg yàlla nee na. ñoom ñoo ngi ko jël ful sàttal dara waxul dara dara la wax luy gën a yéeg aljana lu mu gën a kawe mu gën a baax waaw loolu itam dama kenn moo ci leen déglu kenn moom tamit xanaa xanaa ngeen ngeen wax mais jublu jublu dañoo doon dañoo lekk ba am na ñaareel dina lekk seen caag yi seen caag yi li ñu wàcc fekk yéen fii moo ëpp ne nii mënu fi mu déglu ah lii lii kii la la su ko defee dañuy def ay xaal day jàpp dafa ñaareel ak ay xaal waxatul daal pour ñoom àdduna bi yëpp na àdduna tukki quoi pour ñoom na àdduna bi jeex ah <laughs> ak ak ko xaw ok dégg nga day na waat. wala bii day daw d'accord ñu moo tax gis ngeen ku ci nekk ci yéen nga xam ne góorgóorlu wax naa ay jamono ak ay jàng leen mën a lire fexe leen mokkal ay aayaat ak ay suwaat ci alxuraanul karim gis nga yow ma xiyam suñ demee ba dugg ku nekk dañ lay wax ne jàngal li nga mokkal ci alquran mën na ko kër di kawe iqra warqa iqra warqa jàngal nga yéeg ah, jàngal nga yéeg soo ko si gudd ndax na la jàngal fekk yow amay suuf nga mën ñu jox la lu toll ak amay tax suuf ñii qad sami'a liman ak suuf ñu jox leen ñii tabaaraka moom moom la ñu yor ak suuf ñii ñoo ngi yor ak suuf ñii ñoo ngi yor maryama ak suuf ñii ñoo ngi yor baqara ak suuf am na ñoo xamante ne moom dañoo mokkal alquran moom Sidna Muhammad ne ñooñu seen teraanga xam nga lan la. juróom-ñaar fukki junni laa la yàlla di wax ne ñoom la ñuy ràmb ñu dem aljana soixante-dix mille moo tax ku ci nekk a rey sa nga jàng alxuraan soo ko mënul nga rey sa bopp ci nga am benn doom wala benn suuf bu mokkal dégg nga li mu wax gisoo seen doom yi ñuy jël ñëw ba école yóbbu école ba càgg rek ñu jël kenn rek taxañ yóbbu Bouchra baa ñu taxañ yóbbu Ndar baa ñu taxañ yóbbu fii xam nga pour pour su ëllëgee mu ràmm lu mu bon bon bon kay xanaa suñu la waxee naan ràmbul juróom-ñaar fukki junni ñoo def àjjana sa baay di ko ca boole xanaa ak sa ndey xanaa ak sa sa sœur ak sa ak sa umpaañ ak sa tante ak sa xaritu papa ak sa jigéen moo tax ku mu faral alquran ak kan koo ci gis moo faral alquran rek ormalal ormalal respecté ko respecté ko mën na am ëllëg sa dem àjjana moo ngi jaar ci moom. tax ba moo gën a wóor moo gën a wóor waaw afdalu maa yu maa yutla wa maa yuqaalu wa xayru maa yunfaqu fiihi al-maalu qiraa'atu al-qur'aani 'inda an-naas kazaa rawaa a'immatu al-siyaas soo demee sa biir way woowu ba ci suuf di nga gis li ma la bëgg a wax yëpp ci ay daraja ci al-qur'aan ci maqaamaam moo tax mu ngi góorgóorlu tuuti nekk na fexe mën a liir loolu mooy liggéey te doo mën a liir na nga mokkal loolu ci mën a mokkal mokkal ko dund gi jeexamul tey jii kenn ku ci nekk ci yéen du fexe woon bis bu nekk mu mokkal benn aaya at mi ñoo am trois cent soixante cinq aaya loolu soo ko boolee ñetti at ñetti at juróomi at li nga nekk xaaral li nga mokkal lu bëri te mokkal boobu noonu. mooy li lay ram mu ëllëg yonent bi nee na iqra'u al-qur'ana fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashaabihi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dee leen jàng al-qur'an ndax su ëllëgee al-qur'an day taxaw di ram comme bi sallallahu alayhi wa sallam taxawee di ram naan ñëw leen ngeen dugg aljanna yam ci yàlla boole kon euh, jàng al-qur'an baax na bu leen wax ni ay wax

soo koy wut na nga ko war a wutee rek leeru yàlla nekk ci yow moom la euh, euh, imaamu euh, Shaafi'i radiyallahu anhu ah <laughs> imaamu Shaafi'i radiyallahu anhu dafa dem ci sëriñam mooy Wakiya dem sëriñ ne ko daal jamono yi lu ma jàng lu mokk maa ngi nii damay jàng du bëre lu ma lu ma jàng du mokk lu ma jàng du mokk ñëw naa nag. dimbali ma may ma kii baa nga ñaanal ma baa nga saa benn maa sonn ci wàllu ji sonn naa bu leen jàng rek maa ngi jàng waaye dara du ko sëriñ ba ne ko sama doom mu ne ko naam mu ne ko xanaa xamoo ne xam-xam xam-xam leer la te leer te leer mooy yàlla dégg nga te leer mooy yàlla yàlla mooy leer allahu nuuru samaawaati wal ard masalu nuurihi kamiscaatin fiihaa misbaax almisbaaxu fii zujaaja ah azzujaajatu ka annahaa kawkabun durri waaw yàlla wax nañu sax origine ba nee nañu yuuqadu min sajaratin mubaarakatin su yemoon foofu rek baax na waaye yàlla dem na ba préciser li mu bëgg a wax mu ne zaytuunatin day ñuul a tiim waaw waaw ku ci nekk nag di yaakaar ni moom mi jógee sa kër papa ba mu jógee sa kër yaay yàlla ne déedéet laa sharqi yatim wala gharbi te kat pour wax leen doole yi doole yi leer boobu ma leen di wax mooy yakaadu zaytuha yudhi'u walaw lam tamsashu naar lampe boo xamante ni néew boo xamante ni soo ko tëjee fii mu mu mu tàkk te doo ko branché ci courant kooku moo lampe boobu kay moo leer yàlla nee na yaakaar du béy quoi tuuti jiwul jiw xam nga bu njëkk lampe tempête bi lampe tempête lañ koy wax xam nga da ngay jël pétrole def ca biir mees ba génn nga taal yàlla nee na nag yaakaar du béy tuuti pétrole ba nga def ca biir rek leeral sa kër te boobu taala ko wala lam tempête su naaw te boobu fekk côté too taaloo ya waaw mel ni dam ne yàlla waaw lu tax leer boobu am doole jëm am yàlla ne nuuru na ala nuuru leer la ci kaw leer moom yàlla li mu indi leer la yow mii di nga jëm leeral ca muy sa ruux sa ruux gi leer la sa ngëm yàlla leer la sa cofeel ci Seydina Muhammad leer la sa cofeel ci góor yàlla yi leer la sa tudd yàlla leer la sa bëgg yàlla leer la sa bëgg Seydina Muhammad leer la sa salaatu ala nabi leer la su ko defee leeru yàlla su ñëwee fekk fii beneen leer muy leeru adduna yàlla nee na nuurun ala nuurin cere gu ne cere yu dàqee nag fan ah moo tax pour dundal leer gi nekk ci yow yaa yomba defar yaa yomba ñaanal yaa yomba ñaanal yaa yomba ñaanal yàlla ñaanal jubal waaw ma nga yàlla nee na mooy leeru adduna ak àllaxira day tànn waaw mooy leeru asamaan suuf kooku prix bu bu yaatu la dama ci ko ñu dugg nag su ma duggee xamaa ne fa la ñu fanaan waaye daal li rëbb wax mooy waa ji nee na ko xam-xam bii ngi wut leer la te leer yàlla du ko jox mooy tax imaamu Shaafi'i moo ko moo ko tëggat way ko ne shakawtu ilaa watii'in suu'a hifdhi fa arshadanii ilaa tarki al-ma'aasi fa qaala lii bunayya inna al-'ilma nuurun wa nuuru Llaahi laa yuzlaahu 'aafii sa kaw dem naa jooy ji dem naa jooy yi naa jàmbati naa ku jaaxle ku jaaxle mais fa nga yaakaar ngay daw dem waxul ca naa ca tu man maa dem jooytu sama problème bi fa ma ko bëgg fa ko yaakaaree gën a faju ci sunu sëriñ loo ko jooytu mu ne su ahibbi sama mokkal bu bon lu ma jàng du ma su mokkee tamit bu subaa du ma ko soxlee du ñëw xam nga xam-xam loolu la xam nga mën naa jàng ñu mokk waaye ñu la doo mën a tontu nga perdal yàlla ci yàlla mu gën lépp luñ soxla yàlla ci yàlla indi waaw moo tax doo jàngee borom bi dañ koy jëm ci yàlla bu ko dégg sa dënd sa dënd mën a téye dara soo jàngee ba mu mokk da nga naan yàlla lii ma jàng dégg naa la ko ba heure bi ma ko aajoo mu nga nga delloo ma ko waaw. xanaa da leen jox nit ki waaw. xanaa bool moo invité ñu ku leen invité ñoom loolu ñooy yeneen soo jàngatee ba loo jàng lu mu doon bu dee français bu dee arabe même nga lire ab texte wala nga lire ab journal. te mu intéressant am doole soo paree neen yàlla li ma jàng ci dénk naa la ko ba heure boo ko soxlaa nga jox ma ko xam nga léegi nga gis yoo xamante ni duñ wax day mel ni day liir ci luñ koy bindal wala dañ koy sol fekk li mu jàngul lu mu la dénk yàlla dégg nañ ma soo jàngatee laa la wax yow mii di jàng loolu jàngate ni dénk yàlla so soo nan la son la ci njàng bi répéteel liiral gëmmal doxal ay pas waxal mais soo demee ba jàng ba jàpp ni mokk na neen yàlla dénk naa la li ma jàng ba heure bu ma ko aajowoo nga delloo ma ko waaw loolu di la rajo saa wax waaw wala bu daal di wax rek mais bu dee mën nga arab man du ko wax allahumma inni ما قرأته في هذا الكتاب أو من هذا الكتاب حتى ترده إلي وقت احتياجي إليه arab bi laa wax rek lii mooy arab bi waaye wolof bi mooy doon mooy yàlla lii ma jàng ci téere bii maa ngi koy dénk ba heure bu ma ko aajowoo rek mu mel ni nag ma koo sol yàlla ñu jàll defal. déedéet yàlla ñu jàll defal te it kon dafa mën a jàng lool waaye fi mu pour mu taxaw wax lu wax dara dara day mel ni ñu ko jàng waaye su toogee ba jël téere yi di di di tëral da ngay xam ne amul mu am. waaye mënul jot li seet dara waaw moom la ñu wax une fois yàlla ci àll ba ñu jëm mën nga mu ne ko sama doom xanaa xamoon ni xam-xam leer la ba arshadani mu gindi ma mu tegtal ma mu orienté ma fan la ma orienté ila tarkil ma'asi ci ma bàyyi mooy ci ma bàyyi iblis ak lu taxaw moom. su ma bàyyi su ma jàngee ci ngoon gi xam-xam su guddi gi ma dem seeti jànku bi su ma jàngee ci ngoon gi su guddi gi ma dem doxantu ca baar ya ca palaas ya su ma jàngee ngoon gi su guddi gi maa nga fee maa nga foofu maa nga fële maa ngi jiw maa ngi wax lu ma war sa wax ma tere sëriñ bi nee na ma heure boo jàngatee su guddi jotee dama sëddi bul moyeeku bul duggati ci lépp luy xamante ni mooy yàlla wa qaala lii mu wax ma destafira ne ma yaa bunayya yow sama doom inna al xam-xam nuurun leer la leer la te teg leeru yàlla yàlla du ko jox mooy tax alquran nee na yàlla xam na fan lay def ay mbiram seen maam laaj Muhammad bi yëpp radiyallahu ta'ala daan nañu wax ni yàlla su naree def ci ndab da koy raxas ba mu set waaw ndax li a mat ci kaw ci àdduna nag mooy xol yéen ci yàlla Muhammad wala wax avant kay ndax li gën a mat ci àdduna mooy xoolu xëyrul bari yëpp mooy yéen ci yàlla Muhammad te yéen wax naa leen ko dégg leen ko wax naa leen ne leen raxas nañ ndabam moo mais ñetti yoon bi mu amee juróomi at bi mu amee 39 ans ak bi war a def Isra wal Mi'raj mooy dem fekk yàlla ñett yooyu yëpp la ko xool te fekk na ruuga defal nañ ko moo tax attention attention wala fi ñuy wax loolu xamuñu ko sax garab ga nekk war a nekk peinture law bi ko dugg ci loolu la ñuy wax ba ngay gor ah waaye attention Seydina Muhammad yàlla defal na ko balaa at naa ñuy wax. ku toll ku toll adduna bii ni mu toll ak nit ñi borom xam yi borom dara yi borom cër nga war a ñëw nekk le maître il faut ñu la moo tax ku ñu mawee xale yi nee na góorgóorlu leen ngeen jàng ku ci jàng fii ku ci jàng ah, ah, ah, tubaab jàngal bu baax parce que ñoom ñii di ñu marche loo ak di ñu génn loo ak di ñu sànni loo xeer seen doom yaa nga Canada. ak Suisse ak Amérique pour lan dañ leen di préparer ngir ëllëg ñu ñëwaat nekkat suñuy président ak suñuy ministre suñuy ministre yi nit day yeewu ñoom ñoom ñëpp seen doom yaa nga fee te fala yéen da ngeen a nandul rek xamoo leen sax lu xew waaye gis nga doon ñu ngi ci service bi yëpp doomu ministre yi njëkk doomu président yi njëkk doomu directeur de société yu njëkkee ñoo ñëwaat coow ji nekkaat kilifa yi ñuy remplir nag bi yëpp ñu màgget ñu recommandé ñu ñëwaat ñu ñu baax na bu leen ko nangu dem na jàngi bi suñu am solo jàng ci école privée école publique ci am jàngal na am barke te mu am loolu moo tax gis nga suñu bëggee réew yu baax li ñuy wax yëpp di di bi éducation bi loolu du éducation du yar gàcce ñu jàng déedéet yar bu ànd ak ragal yàlla la mooy yar bu ànd ak leer te yar bu ànd ak leer seen réclame mooy ci yonent yàlla Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim xam-xam bu ànd ak leer xam-xam bu ànd ak ragal yàlla xam-xam bu ànd ak déwul xam-xam bu ànd ak éthique xam bu ànd moral amul ci benn université bu dul université yooyu Muhammad waaw wallahi université am mooy génne ay dof ay crack ay docteurs yoo xamante ni attention ñun ñu mën defar àdduna amul soo ko joxee occasion pour mu sàccee day xalaat bàmmeel ba du sàcc waaye koo xamante ni liñ la gëmloo mooy yëngatu yi fii lay yem ci àdduna te loolu borom xam-xam war nañ cee de doo dégg la politique fii lay yem juróom lañ ñuy wax mais politique bu dee fii yem ñun ñëpp ñu ngi leen politique politique fi yem politique du fi yem. politique du yem politique da lay topp ba sa biir bàmmeel alaaji Mouhamad Ndieguène seen maam nee nañu bu leen nee kenn lu dul ku leen gën a ragal yàlla moo ñu wax loolu nañu bu leen bu leen bu leen nee bu leen faat kenn bu leen nee kenn lu dul ku leen gën a ragal yàlla mu ne bari na koo xamante ni yaa ngi ko gis seen rafet mu ne lu xaraam la ko la ko la ko la ko la ko suuxatee kanamam boobu di nekk yaramam wow loxo ñu rafet yooyu mu ne lu xaram katu moo ko suuxat mu ne te kat bu tiimee ay ginaaram wala bu seen tiim jigéen di lekk mu ne moom ci boppam xam ne ni deret lay lekk Maodo du nekkee seen kër restaurant rek la ñu dundee parce que xam na ni dépense ba ñu jëlee seen kër xam na ni lu xaram la alal jàmbur la impôt réew loolu ñetteel ay kat kat ak ay am kii dañu am ligne téléphone ñu def ay ay ay bagages soo bi il mange du temps mooy il boit du temps il mange du temps beneen lay naan innamaa ya'kuluuna fii butuunihim la yàlla nee na ñuy lekk li baax ñëpp ne deret la ñuy lekk moo tax koo gis balaa dee lay dox parce que deret lay ñii dañ leen a yab yab rek reeru màgget la ci koñ bi amul xaalis moo tax ñu samp waaye dund yi biir mooy lekkatu alalu jàmm bu leen ñëwee kenn loolu ku leen gën a ragal yàlla ku leen gën a fonk jàkka ku leen gën a bëgg yàlla ku leen gën a bëgg Seydina Muhammad ku leen dàq naata la guddi ku leen dàq sàmm la am ñoom ku leen dàq yiw ku leen dàq wëpp jigéen ñi yooyu yooyu ci la ñuy point yi yooyu ngay mais mais yooyu bagage bi parce que day jeex day jeex fii la yem fii la yem fii la yem waaw xoolal sunu mbokk yaa ngi tëdd fii soo demee fii ci suufu tëdd doo duggee commune Daaraay soo demee côté gauche boobu yëpp côté gauche boobu yëpp ay militaires lañu ñëpp war nañu daan fii am na ay milliardaires yu tëdd wallaahi waaw soo demee ci suufu tëdd ay wëri yi rek ko tëdd tëdd ay ponkal yoo xamante ni sii bi ñu nekk sii balaa ñu def sëkk plaqué mag ñi waroon dégg ñëpp li jëpp ñoom ñu bokk góor gi saa su ne Ngaye yi fii góor gi maam Abdourahmane Ngaye yi fii sunu maam Alxaaji Biru Ngaye yi fii sunu maam Alxaaji Ngaye yi fii du sunu bàyyi ah sunu maam Alxaaji Ablaye Boye boo xam ne ñu ma ba mu tudd mu rafet bi mu ngi gis bi sunu maam góor gi Babacar Ndiaye ah mu ngi ci tëdd sunu maam alxaaji Seck mu ngi ci tëdd sunu maam lu euh, euh, euh, mu tuddati alxaaji Massar Mbaye mu ngi ci tëdd ñoom ñoo tëdd ci tëdd tëdd góor gi Samba Gueye ñoo tëdd ñoom ñoo tëdd foofu ak ñi ma xamul soo ñëwee góor Samba Taw ngir yàlla bi mag ñaaw nag ñoom ñoo tëdd fii nga génn ci suñu sëg yi duggee nii soo duggee yaa ngi fekk ci wax dëgg yàlla Muhammad ñoo tëdd foofu sëriñ bi ñoo tëdd foofu ñii dañuy jóge ca réew naar ya ñii Mauritanie ñëw ci alaaj Muhammad Ndieguène ne ko yàlla amal nañu loolu ci sa sëg yi sa sëgu baay yi baqi ak yi sëg yi moom sëgu yoon ci yàlla Muhammad ya benn la suñu dee fu mën di dee Sénégal lañ ñu indi fii soo duggee ci suñu sëg yi duggee nii ñooñu ngir lépp ay suuf torobaaw la góor gi Ahmad Baru ñun moo ngi foofu sëg sa ndey soxna ay la jóg nit yàlla yooyu saalihaat yooyu aarifaat yooyu ñoom ñëpp ñoo ngi tudd foofu bu wax na ñu leen jeex na sunu rakk yi ñoo nga foofu Fallou Ndiaye Fallou ñun jibi xam nañ ko Fallou su ma daawaan kenn du mën a toog su taggaan yeneen ci bi nag tabarakallah loo am jox ko toog ba ci démb lañ denc bàyyi si na xam nga ne am na njëriñ dundam baax na daan na bëggal ñëpp su yuuxoon ñëpp kontaan soxlawul dërëm seen yoon moom yeneen ci bi la bëggoon wallaay ñu sant way yeneen ci bi la bëggoon way Cheikh Tidiane way alal ñu moom loolu la bëggoon ñu jëm na kon ñu ñëpp foofu la ñu jëm kon nañ ko waajal leen nañ ko waajal ci jaam yàlla nañ ko waajal ci bàyyi xel yàlla waajal ci nangu yàlla yii yëpp luy jeex la adduna bi yëpp bi kenn teew ko parce que ku ci nekk war ngaa li jëm ci lu defar sa adduna ba doo taxawee di julli sa xel dal ba doo taxaw doo taxawaalu doo lambar lambari doo ñaan doo ñàkk fayda doo doye di doo dëgg ak benn waay bu am xaalis ci mu def la ko jigéen mais loolu liggéey loolu lay jëriñ liggéey loolu lay jëriñ moo tax ngeen war a góorgóorlu fay seen bopp bu leen tëdd di naaw soo leen dem leen ngeen wuti meneebal ci maçon yi nga jot am sa journée deux mille soo ko dajalee balaa ko rek ngay ñëw nga am sa benn vingt cinq mille dem jëndal sa bopp sa tuuti doo sonal sa ndey doo sonal sa baay doo dem lambar lambari kenn di taxawal am na ñu bëri da ngeen gis ci biir bi di julli ñu sol seen ganilaa bu rafet taxaw parfumé wu nga yaakaar ni dañoo da fekk dañoo rey seen bopp weer wi yëpp ñoo ngi menee ba dem di kuule léegi nit day am jom loolu mooy tax kenn du la mën a convaincre ci àdduna te gars yi ñoo ngi fii ci buntu marché yi ci buntu supermarché yi ci mbedd yi xam nañ xam nañu dañuy gis a nga jekk set mais dañ lay jël xool la xaalis wan xaalis nax la dugal la ci ay réseau nga al ku yàqu torox ba faw am na ñoo xamante ni nit ñi man xam ko mënut ñoo génn parce que liñ leen ko jox seen bàyyi mënu leen ko jox loolu moo ko bëgg lu yomb ñàkk jom ñàkk jom demal meneen ji yaay kan sa bàyyi soo demee ci marché bi ko ñu yenn sa bàyyi soo demee ci marché bi fekk na ñu nekk ci biir photo photo yi di jaay jël ñun da laa jël yaay kan yow yaay kan yow yaay kan boo doo liggéey yaay kan boo doo dem ci marché bi yenn ji am sa jour de trois cents mu lew la ñaanoo ko yalwaanoo ko taxawaaboo te loolu li nekk ci góor ñi noonu la nekk ci jigéen jom dafa am solo loolu mooy tax kenn mënu mën a kontoon su ëllëgee sa kenn mënu ko booy kenn mënu ko yàq yàlla na yàlla digal ñu waaw xool leen xayru bari sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp keroog bi ñuy dalaat jumaam jooju moo nga jël di jëm la mu takk di yëngu ci biir di yëngu ci bën bi kenn xam ne ko saxaba yi kenn ba caag mu toog daan ne daa mel ni waa yoon ci ci dox saxaba yi daw ci moom déedéet déedéet déedéet bul de kii nanga mun leen waaye ngeen di liggéey ni ma liggéey ngeen di wut yàlla du ma wut yàlla waaw dem na ba ba song picc bi ngir ngir ngir jàpp sallallahu alayhi wa sallam ñu ko lii ëpp na dee ñu rek jottali ko ñëpp dee ñu jottali yëpp yéen ñëpp dégg ngeen xadiis boobu yéen bi di wax naan ci gën ci mooy ci mooy mindaan ma ki ñu wax ni gën a nooy moo ci gën a simple ba gaa yi demee wuti gàtt kii feet ko dañu ñu fekk Seydina Muhammad taal taal ba fekk nañu mu boyal ba mu boy mu teg gis xaar dañu ñëpp ñu ko gis kan fii woon ne ko yow xëy na bëri ci bul def daal ngir nit loolu góorgóorlu yàlla ci yàlla ci jom ñu ñëpp te jom mooy téye diine mooy tax sa leer bi nekk ci yow kenn du ko yàq lenn ko yàq kenn ko yàq looy gën a tukki looy gën a dem di gën a gëm yàlla di gën a ragal yàlla yàlla yàlla ni xam-xam leer la sama xam-xam leer la ndeysaan xam-xam leer la al ko xam-xam mokkal la wax ko loolu di nga wax ko xam-xam mokkal la wax ko xam-xam yéexal ay téere la ah, ah, dana ko xam-xam leer moo tax bi ñuy wut xam-xam yow wutal leer leer mooy lan benn aaya bu sell nga dund ko dund bu sell yàlla xamal la ci lu ñu jeexal téere yi lu xam ñu jeexal téere yi duñ jaaxle ci yow la nga jël aaya boobu jënd leen ci fajja seen aaju ñu ne marché yoon du gaa yi xëccoo di xëccoo lu bëri yow xëccool lu sell wa maa umiru illa liya'budullaha muxlisiina inna salaati wa nusuki mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin ah wa bi zaalika umirtu ah wa ana awwalul muslimiin waaw am na sax lu aay bi mos def yaakaar naa waaw yaakaar naa loolu mos def ay nit lañu seen jiw waaw. والصلاة والنسك والمحيا والممات لله رب العالمين ذلكم الإسلام وأنا أول المسلمين loolu mooy def la sa dund sa dee sa rey sa lépp yàlla ko moom waaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu loolu moo taxoon mu raw ñëpp de lépp bari ci yàlla la ko jëmale lépp loo xew rek mooy yàlla moo tax yàlla jël ko yëkkati ko ci kaw ñun ñëpp ñu bëgg keroog yombal xiyaama lu am ñu gën a dox dara jaam gën a yokk ci kaw suuf ñu ngi gën a topp di ko gën a topp message am di gën a nekk lu actuel waaw. waaw donc kon ah képp koo xamante ni bëgg nga yàlla defar sa àdduna defar sa àllaaxira na nga góorgóorlu ci di sellal mag ñi loolu la ñu loolu la ñu rawee ñun dañoo bari lu ñu mokkal waaye dara sell sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan nee na addiya sayyidina Muhammad ndeysaan ndeysaan alors yéen jubee toll noonu yéen jubee toll noonu suy joxe sax xamul ndax dépense wala danam la benn na ma ko nee na ma man bu bu mën a gis jox la sama dépense toog te mu ne dama la koy jox bu noo fi sooga xam ni sama dépense daal la ndeysaan ma ne ko dootoo ñàkk dépense ndax man xam naa ne joxoo ma ko sama baat neexul aw ma bayre rafetu ma sama dara naay jëli waaye wóorul sallallahu alayhi wa sallam tax ñu gàmm ko ndeysaan <laughs> ndeysaan waaye bu baax la mënu bu ma la jiite jox ma sama ñaar téeméeri te mooy sama dépense suuf bi ndeysaan waaw ah, mais loo loolu mooy affaire bi loolu mooy affaire bi yàlla na ci yàlla jëloon ñu ñëpp ndeysaan ndeysaan وتمضون رياي إن الحق المدين لتلحني وإذا sëñ Abdourahmane moo ngi indiwaat wax joo xamante ni heure buñ ko waxaatee day ni tey lañ solo mooy jàngale bu mag bi nga xamante ni sunu maam Alxaaji Abdul Aziz radiyallahu taala anhu moo jox yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci moom waaye damaa wax ni. wax jooju muy wax du pour moom waaye wax jooju daf koo wax ngir njaboot ji ngir jullit yi ngir adduna bi ngir ñi wax ni dañoo bëgg yonent Yàlla Muhammad ñu ñu xool ndax nii mu bëgg yonent Yàlla Muhammad ñoom bëgg yonent Yàlla Muhammad bu dee noonu lañ bëggee yonent yàlla Muhammad ñu sant yàlla suñu bëggeewul ñu noonu yonent yàlla Muhammad ñu xam ni war nañoo dellu ginnaaw waxuma la cofeel sax waaye fa tabarakallahu lépp loo xamante ni moo ngi ci jugee jugee jugee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu teraanga la xéewal la waaye dafa jànkane loolu dem ba yaram ma tàngee dane inni xadimu Muhammadin wa ubayduhu ñu ne ko waaw loo loo bëgg a wax mu ne hasbi an ud'a xadima Muhammadin حبيب محمد وعبيده حقي بأن أدعى حبيب محمد Ibnu Mursiya arif billah la nit yàlla la moo toog ba ci yàgg di tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci darajaam di wax ci maqaamaam di wax ci cëram di wax ci ay mbiram gis nga ca buntu ba moo ngi wax ne lil aashiqiina la waahidun lam yasfiha illa salaatu ala nabii Muhammad mu ne mu ne ñoom jur yàlla yi am nañ ay feebar yu leen di dikkal yoo xamante ne ñoom ñu jeex ci cofeel ci yàlla Muhammad am na ay luy yu leen di dikkal am na ay njëriñ yu leen di dikkal mu ne dara dara dara mënu ko saafara lu dul dégg tur yëpp ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa محمد الله gis nga sunu mën a xaaj Abdul Aziz radiyallahu anhu mag mi nee nañu léeg-léeg su feebaran ba ci moom yaakaar su ximbali ko danaan wol leen ma diw diw moomu mu ne ko taxawal foofu nga taggal ma sallallahu alayhi wa sallam su xaajoo yuuxu yuuxuwaat benn bayit ñaari bayit ñetti bayit ñeenti bayit juróomi bayit juróom-ñaari bayit moom mooy mujj jóg ne ko noppi mu noppi mu àggale way wa xam nga ku sibiri woon feebaroon ban naan moo ngay waaye dee warta dee mu mujj toog di ko dégg muy yuuxu ca kaw ci takbir jàll Muhammad kooku wér na mu ne man sama saafara pire mooy takbir jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow nga nekk ci ñaari nit yàlla kii moo ngi kii kee moo ngi dee kii nee na yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dara jaam cëram yooyu yëpp wooy naa ko tagg naa ko màggal naa ko feeñal naa ko wax naa ko bind naa ko waaye daal xam nga léegi lan la nopp damaa sonn xamatuma fu ma jëm xam nga lan la inni naka man maa ngi déclaré adduna bi yëpp te nañ ko xam nañ ko gëm nañ ma ko nangul xadimu Muhammadin maa ngi sax di ko yéene yi liggéeyu yonent Yàlla Muhammad mooy li julli ci moom bay wala xiyaama wa umayduhu fu yonent Yàlla Muhammad yëpp la di ngir ay mindaanam ñëw bu kenn ñu ci yàlla defal waay. waaw. man man maa ngi ci ak kuramaay. lii du loolu xajam moo moo ko waxaat. mu ne mu ne sama cofeel yëngatu na sama xol tukki na sama xel tukki na sama jëmm dem na. mu ne nag ku nekk ci gaa yi moo ngi jot ne moo ngay dem kër baayam wala kër maamam wala kër nijaayam wala kër sëriñam wala kër kilifaam wala kër président wala kër buuram sa fekk ni yoo sama xol bi sama ruu bi sama jëmm bi yëpp defal ko naan sofe leen ci yàlla Muhammad ba moom heure boo ma jugee xamal ni sama jëmm ji moo fi nekk waaye xol baa nga sama dina bi mun a war ca sofe leen ci yàlla Muhammad طلع لعب دلوقتي لو هذا صوتي هجم صوتي وتقر يظهر أكرم الكرماء نرتيب يلا تقولوا تتوقع البيت ما يظهر لطفي نرى شكرا يلا يرمى يلا structure ci yàlla miséricorde yàlla yàlla bi mu ko jaarale bi buntu bi mu ko jaarale ba adduna bi xam ni yàlla mooy arrahman ëllëg yow a am adduna bi war a d'accord ni mooy arrahim te boobu ñun ñoo koy moom waa adduna ko moom arrahim waa ko yëngu yàlla Muhammad ko moom gis nga ñaar yooyu mu génnee mantax ba fa mu génnee source ba aynu ba jëmm ja origine ba rëdd ba waaye maam Abdoulaye la kooku mooy sayyidina Muhammad rasulullah mazharul lutfi akramil qurana nee loo bari bari bari def loo bari bari bari daraja loo bari bari bari maqaama waaye sunna yëpp yàlla Muhammad nga di wàcc amatul cër amatul maqaama amutoo daraja ndax sunne Muhammad ñëpp ne sallallahu alayhi wa sallam suñ ko tuddee xol yi yëngatu suñ ko tuddee ruux yi yëngatu suñ ko tuddee jëm yi yëngatu suñ ko tuddee ngëm bees suñ ko tuddee cofeel bees te loolu moom dong ci adduna bi moo ko moom moo tax El Hadj Abdou Daan ne kii de mooy akramul kuramaa yi gis nga ñi tedd ba ñuy wax ne dañoo am teraanga am cër am maqaama seen cër ak seen tedd ak seen maqaama ñu ngi ko jëlee ca fee kees Cheikh Ahmad Tidiane tuddee al kanzu al a'zam muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lii di rufuxaatil anbiyaa. sëñ Abdourahmane nee na su ma waxee Abdoulaye nee na kii sax waxuma dafa am nit ñi waaye ñu yàlla junni trois cent treize prophètes ñoom ñëpp ci ñuy tóodal ci seen général mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan nga waxoon lii di mubtaxaatul anbiyaa mooy sangu yeneen ci yàlla bu ñu yónni ci kaw suuf yëpp ci yàlla yónni ak ñi nga xamante ne ay yonent lañ yàlla téy leen ba yónni ñu leen muy cent vingt quatre mille ñoom ñëpp seen kilifa seen sang seen général mooy Seydina Muhammad waaye nag ki nga xamante moo leen mottali seen mission ya manquement ya ca amoon jëriñ bi ca amoon jumte ya ca amoon seen communication ba ca war a am ñii di tey ñii di entière Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ñëw nekk seen teer bi nga xamante ni moo war a dajale lépp lu jiitu woon ci yeneen yi jiitu woon ci seen i xam-xam ci seen i maqaama ci seen i maarifa yàlla di ko jël dëgëral ko yëpp yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaatimu anbiyaa Mustafaa Mustafaa Mustafaa Mustafaa gis nga kooku mooy ci yàlla tànnal boppam te boobu adduna amagul alaxira amagul aljana amagul safara amagul dee amagul dund amagul njëkk amagul mujj amagul góos amagul droite amagul kaw amagul suuf amagul am sax amagul moomul yàlla jël yéen Thiaw Mouhamad ne ko yaay sama waay waay. xoolal xoolal xoolal fukki junni at ak ñaari junni at yàlla leen ci yàlla Muhammad fukki junni at ak benn junni at yàlla leen ci yàlla Muhammad fukki junni at yàlla leen ci bi ñeent fukki juróom-ñeenti junni at yàlla leen ci bi juróom-ñetti junni at yàlla leen ci bi juróom-ñaari junni at yàlla leen ci bi juróom-benn junni at yàlla leen ci bi juróomi junni at yàlla leen ci bi ñeenti junni at yàlla leen ci bi ñetti junni at yàlla leen ci bi ñaari junni at yàlla gën a ji junni at yàlla gën a ji te ju fukki junni at ak ñaari junni at yi ma lay wax yëpp benn bu ci nekk yàllaa ngi jël yeneen bi di ko tarbiya di ko tarxiya di ko tasfiya di ko taskiya di ko defar di ko jox ay leer di ko jox ay xam-xam di ko jox ay maqaama di ko jox ay cër ñëpp su ñëwee fii ci ñëpp nekk sant ñëpp sa kenn du teg baay. Ah, waaw. وشفيع شفيع يوم القيامة. dëggal dëggal waa ji nee na gis nga suñu demee wallaahi waxul sax nee na démb yéen si moom la asal asal de asalul asal yéen yéen a ci day mën asalul asal xanaa bi am amagul yéen a ci day raw waa ji nee na bi am amee yéen a ci day raw bi ñu ñëw ci kaw adduna yéen a ci day raw su ñu ñëwee ci biir bàmmeel yi yeneen ci leeram amul benn néew mu ñu suul ci kaw adduna bi ngay jullit ak ngay amul benn néew bu dee nga dee ci ndoxam nga dee ci avion nga dee ci ci lap boo mën dee ci avion lu dul yëngu yàlla Muhammad dinañu sa biir bàmmeel malakul mawt ah, ah, munkar nakir ñu ne ata'rifu hadha ar-rajula ndax xam nga waa ji ndax xam nga góor ji soo ne kii mooy Muhammad rasulullah nga dem aljana waaye sooy nak nakal naan waa ji rafet naag waa ji nangam nangam su boobaa yow sa mbir dara doo ci leer sa sa sa foofu day nekk benn xur ci xur safara yi waaye soo xam ne yéen ci bi ci sa xol xam ne ko sëru xam ne yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñu nga daan def bala ngaa wax yëngu ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo naan kii xanaa gisoo ko xanaa gisoo leer gi xanaa gisoo ngëm ci nekk ci biir xolam dama ne dama ne tribunal boo xamante ni yàlla mooy àtte waaye avocat boobu ñii wooy yéen ci yàlla Muhammad bu dee mooy sa avocat xam nga ni lu mu yàgg yàgg aljana yéen jee waay yëkkal yëngu ci bi mooy sangu azal azalul azal boo dee ji ci abad boo abadul abad yeneen ji mooy tàngal foofu laa tax man de Abdourahmane nee na gis nga fii la ñuy fonk mais du yomal xiyaamee kenn kenn du fa am cër kenn du fa am kenn du fa am dara loo xam ci kanamu yàlla yàlla nee na laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaanu sakat wa qaala xalaaban yàlla nee na man alladii yashfa'u indahu illaa bi idnihi te idnu idnu am la ak idnu xaas ak idnu xaasatul xaas yeneen bi nag dafa jël am moom ko moom jël xaas doon ko xaasatul xaas tamit mën ko fuufee moom sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax du yomal qiyaama su su waxul kenn du wax su demul kenn dem ñoom ñëpp wax ne ko demal du am problème du am waxukaay du am fu muy waxee ci kanamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam rek mooy yëg yàlla ne ko waaw kii bi Muhammad ah? mu ne ko ah mu ne ko waa gars yi suñu mu ne ko ankay ah, waa gars yi jaaxle wu mu ne ko ah mu ne ko am na lu war a waxoon te wala yuxlifa Allahu wa'da yàlla lu mu wax du ko weddi yàlla lu mu wax da koy def mu ne ko waaw yàlla loo ma waxoon mu ne ko maa la waxoon ne la wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula te kat yow Muhammad yow ma si am li ma la fay décorer mooy wala سوف يعطيك ربك فترضى يا طبيب القلوب مفتح الناس عند يوم الهرقان yàlla na leen yàlla waxal nag maa la digoon la ma la digoon jot na man duma trahir ju ma wuute fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima aada alayhi llaahu fa yu'tihi ajran aziman te loolu su yàlla wax nañu si yàlla Muhammad moom yàlla moo ci gën a yey yàlla nee na yonent bi maa la waxoon ne la wala sawfa yu'tika kaboo bu yonent bi moo ko moom bokk ko kenn moo tax yow ma xiyaam safaa yàlla ci loxo yonent yàlla Muhammad la koy teg gis nga yow ma xiyaamee yàlla day jël day jël loolu xam ni loolu xam ni ëpp na asmaan ak suuf moom la yàlla di jël jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam képp ku nar a dem aljana da ngay dugg ci suuf li waaw alhamdu loolu moo tax waa ji ne ko yaay borom wala soo fa yox fi karam bu ko fa tarda yàlla ne yonent bi wala soo fa yox fi karam bu ko fa tarda nga ma wax mu ne ko waaw yonent bi ne ko du fa tarda du am mukk lu dul ku ma jox la ilaha illallah muhammadu rasulullah daal di ci aljana waay حبيب الله محمد حبيب الله محمد حبيب الله محمد حبيب الله yàlla nañ koy wax ba àjjana yomal qiyam yàlla nañu yonent bi jox privilège gis nga ñu yéen waa Safina ci kanam leen ma waaw la ilaha illa allah

lañ bañ a mujj gis nañ coono yi duur xatal yi xatal xatal yi ñu doon xatal sallallahu alayhi wa sallam danañ ko joxal ci ba aljanna ndeysaan mbool sa bopp ñoom gis naa ndeysaan xoolal njiit ji la te échec def nañ foofu gàddaay gàddaay leen Madinatul Munawwara leen toroxal nañ leen sàmm nañ leen xam nga lan moo taxoon ñu bañ rek moo tax duñ koy yëkkati nañ koy yëkkati ak fulla ak fayda bul calculer tey ak du ñu ñëw jërëjëf ko bul calculer tey bul wax ni damaa jaar bul wax ni samay bëñ te wax na maa ngi yekk na samay am na yoo ne dafa ñëpp gis damay ŋàng ba sama bë bëñ dans des sagesse yi xam ngeen dans des sagesse mooy yi sax boo demee ba nekk mag muy saxaat di métti na génn ci biti parce que kàddu gii ñuy taxaw fii am droit di ko yëkkati mën ñu neexee cinq cent soixante-dix dañ ñëwoon Mouhamad bu ko dox bi Mouhamad di dem cent vingt-quatre mille lañ woon tey jii ñoo ngi ci un milliard la ilaha illallah ñu ne bi lan loolu woo wa adda al amana wa nasaha al umma wa jaahada fillahi haqq jihaadihi waaw waaw yal nañu ko yàlla xel moom leen ci yàlla Muhammad bu ko defee dafa mel ni euh, bëri yooyu seet waaw te yi du jeex wala du jeex dañuy sax rek di def nii di bëgg yéen ci di ko tagg di kàddu di gaa yi bañoon ba keroog ñu dee wallahi ñu ngi koy yëkkati dañ koy yëkkati wala suñu biir rek suñu biirul su baat bi neex rek su ci yow ci kan rek daal continué nañ ci rek màggal leen parce que loolu rek lañ bañoon te mënutuñ ci ñoom ñi ko waxoon ñëpp seen doom yaa ngi wax laa yàlla ci yàlla dimbali kon tabarakallahu baax na baax na alana fi kawni fi war rahmani wal mustafa mustafa wa ahmad tijani jërëjëf mat na yàlla yàlla moo ci lépp mu bàyyi ay njabootam borom ñaanal yàlla na nekk ci seet moo ko soxla ko ak li tax ci moom ñoom ñëpp yal na yàlla jéggal ñu nit yal na yàlla jéggal sunu maam yi ñun ñuy toog ci sunu maam yi yëpp yal na yàlla bàlle yal na yàlla jéggale ci barke weeru koor yi ni weeru koor di lakkee bàkkaari doomu aadama ba ku ci génne dootul def benn bàkkaar yal yàlla lakk suñu bàkkaar insha allah di yeesalaat ngërëm ci jëmale ci kër ci jigéen ñi ci mag ñi ci ndaw ñi ci frère yi ñëpp di nuyuwaat suñu bàyyi alxaaj yi man soo wàcc di ko ziyaara ziyaara bu wér tabarakallah di ko ñaanal gudd fan ak wér xam-xamam yàlla ko yàlla gën a taxal li muy joxe ci xam-xam te du ci laaj dërëm yàlla ko yàlla fay ëllëg yoon ak yàlla di nuyu bu baax suñu bàyyi alxaaj yi Ahmad Baro Njëgën ñu gën koo xam ci alxaaj yi gool xam nga comme gool yow alxaaj Ahmad Baro nga tudd kii moo ngi tudd alxaaj Ahmad Baro Njëgën mooy bàyyi gool nii ñu bari xam ni maam Ahmad Baro lañ ko tuddee directement te doon na waaw ñoo ngi ziar bu baax moo ko suñu wëjuru tedd wii nekk ci kanamam suñu bàyyi alxaaji Xalifa Sey kan wax yàlla moom it bàyyi ci yàlla seede na ni bëri ci démb dama demee ci jumaa ji dégg ma ci alxuraan dama feebar ci taat ndax ndax mbégte dugg bi sama xol démb la ci démb la ci ñii gis nañ ma ci suuf laa mujj toog ndax kontaan ndax xam naa ne mbégteem yëpp mooy jàng alxuraan ak këyit man wóor na ma ni bi mu jëlaatee këyit yi ba liir mën a liir aaya la mu def kenn du ko nekk ni man wóor na kooku gën a bëgg alxuraan amul jàng alxuraan ko gën a lépp yàlla ko ci yàlla bàyyi xaritu alaaji Muniru la conseiller la léppam la li mu xam ci alaaji Muniru njëgam nag waxuma ne kenn xamu ko de waaye dina jafe nit xam ko de xamul lu bëri nga jege di sàkk ci moom bibliothèque la yàlla seede na lool maa leen ko wax bibliothèque la ci diini ci saa yi tamit ci mbokk gi te ni mu xamee mbokk gi ak ni mu jaxasoo kenn mënu ko expliquer ci famille xam ne ñëpp ku nekk foo bokk jiw xam na kon nag yàlla ko yàlla bàyyi suñu kanam moo suñu wéyjur yi nekk ci gannaaw bàyyi alxaaji Osman ja suñu bàyyi alxaaji euh, Aas ja ñun ñëpp bàyyi saa yaay yi tabarakallahu dëkkandoo yi nekk yëpp ñoo ngi déglu pour ñu tudd tamit nga baal ñu rek nga baal ñu rek nga baal ñu rek dëgg yàlla gars yi ñëpp ñoo ngi leen jaar wa salaam kër gi tamit këru islam la këru yiw la këru teraanga la ñu baax la waaw ñun ñëpp dañoo gis rek fekk leen fii ah soo gisee jàpp ko di am fii ah waaye ñu ngi leen di jël ci ñoom ñoom ñu jël ci ñun ah ku nekk ci dëkk bi ku nekk ñu wër ci soxna loolu day wane ni ñu baax la kenn xamul leen dara seen bàyyi dem liggéey rek wala ñëpp ñu toog kese góor ñi koo gis ci kii su dem la tuuti daal ñun matin la ñu ji ñëw ci rajo yi ñëw ci nangam. du yaay ki ñu doy yàlla ni leer la

فيات منقر مرود فياته جبل مرود فيات منقر منقر منقر فيات منقر والقبل تجمعين سنة يدنا بالعليم Jimbo, do ya in Jimbo, do ya in Jimbo, Wow, wow, you're the الجمعة Thank you.

dund leerloo alaaji Moodu yaa indi nu doy yàlla ñuy leerloo. jàppu leen ci dundu la leer. jàppu naa ci Moodu jege. mu leer bu lënd lu leer yàlla ñuy leerloo. waaw yàlla ñuy leerloo. dundu leerloo alaaji Moodu yaa indi nu doy yàlla ñuy leerloo.

mu leen mu leen jàlloo leen ma waral lu topp ko laal. mu leen mu leen jàlloo leen. ci la mi leen woo. mu leen mu leen jàlloo leen ma waral lu topp. yéen a ngi doon mu leen mu leen jàlloo leen ci la mi leen woo. mu leen mu leen jàlloo leen ma waral lu topp ko laal. mu leen mu leen jàlloo leen.

xoofiyaar yi di woon tey baay seen xaaji daal yeewu islaam seen xaaji moo day nga sëriñ yow doon na دوني ديك دون فروسنا فصول الله جديد تلنجمت تلنجولي ما دقني لولال ليل دخل بنيت فخ في النجوم من دلال شلحان mooy lu ngay jënd di lekk moom rek man moom yaa jaraway raw naa la jikkay rasul ba yàlla gërëm ko kii kii mu islam bi am na ngëneel ak ci may yaa am jaloore ngay mam moo di yaa jara way yow jee شعر الوجدان وانك ابعاد جف سماء وردوان فالسماء كالجاسات جف النجوم كالرياض ملك النبي كلام rangoy garaatu ci may alaaka di salaat naa ko jëm moom ku mu doon maa ko baal yow bu ci yow ñoom ma jox may di gërëm ci gërëm maa ko di gërëm jëm baax ka di sa moom ma ne ko

تدام العين لم أحمد غلمان بيروس دائما يا ملال ما تنادى jàmbaari góor jàmbaari góor loolu day doon ak ñaar doon ña nga naan lii du sagan lii du cëram lii du damaan xanaa ci suñu samaan juum leer mooy nga jëmoon ذلك يضل ليس مات بل بس الخلق واللقاء والجنات سبحان الله دبين الموري يلا بور ممثل موت إلى تقوى moom sa jàkk ji moo njëkk jeex sa daara ji moo njëkk jeex sa jàmm ji moo mat jàmm Cheikh Tidiane Alhaji Ahmed. jërëjëf.